bismillahi irrahmani irrahim wassalaatu wassalaamu ala rasulillah wa ala aalihi wa saxbihi wa man waalaahu amma ba'du fa yaquulu allahu tabaaraka wa ta'aala fi suurati maryam alayha salaatu wassalaam ba'da a'uudu billahi mina shaytaani rajiim asmi' bihim wa absir yawma yaatuunanaa laakini zaalimuuna al-yawma fi dalaalin mubiin kon ñu ngi woon ci laaya bi nga xamante ne nii mooy fanweer bi ak juróom ñaar lañu yemoon fi mu doon nettalee xew-xew sayyidatuna Maryam alayha salaatu wassalaam ak ki nga xamante ne nii mooy doom ji di seydina isa ak ni mu juddoo waxoon nañ la nag ci jataay bii ñu génn ne woon dinañ ñëw ci xew-xewu seydina jaafar ibn abi taalib radiyallahu taala anhu wa ardaa nga ana ban lien la am ak lii ñu jóge ñu ne la loolu liñ ci bëgg ñëw mooy xadiis bi nga xamante ne nii ku mel ni al imaamu ahmad naka noonu ñoom ñépp ñu ngi ko soloo nag ñi ko soloo ñépp ñu ngi ko jaare ci si yoonu al imaam bokk na ci yoon yi gëna siiw yi mu jaar muy yoonu al imaam ibni isxaaq ibni yasaar raxmatullahi mu jëla ko ci yaay ummu salama zawji rasulillahi sallallahu alayhi wasallam muy nettali keroog bi nga xamante nii ci lañu dem fa nga xamante ne mooy Abisini di Éthiopie ginnaaw ba nga xam ne lañu ne woon jullit ñépp yonent bi salawaatu rabbina wa salaamuhu alayhi ne woon Éthiopie foofule non ne woon fi nga xamante ne mooy Makkatal Mukarrama zaadaha allahu tashrifan wa takrima ci juróomeelu at mi ginnaaw bi nga xamante ne nii ci la yónnente gi daldi officiel nag mooy nag ginnaaw bi nga xam ne ci lañ leen doon teg mbugal yu tara tar ñi nga xam ne rawatina amuñ woon ñu leen yiir ñu leen aar foofu la ca makkatal mukarrama zaadaha allahu tashrifan wa takrima yonent bi sallallahu alayhi wasallam digaloon way néew ji doole joo jële ne la woon dem leen fa nga xamante ni mooy abisini deejo bi ndax am dafa buur boo xamante ne nii kenn duñu tooñ kenn fa moom ci noonu nag ci lañu bari ci ñi nga xam ne ñooy way néew ji doole ji daldi génnoo ku mel ni ñoom seydina wa mawlaana abdallahi bni mas'uudin radiyallahu taala anhu naka sax seydina usmaan it ak seydina ruqayya moom itam daldi woon nay dem binti rasulillah alayhi salaatu wassalaam ak ñeneen ak seydina beneen usmaan bi ibn mad'un ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ak kan seen ki nga xam ne moo noon seen porte parole di seydina jaafar di frère di mag di say ci seydina ali ibn abi taalib ñoom ñaar ñépp di doomi abi taalib radiyallahu anhuma wa ardaahuma ba nga xamante ne nag ca lañu dem Éthiopie nag waa Quraysh nag mbir mi xaw leen a metti nag ndax finalement bëggoon nañ leen fee expulser génne leen réew mi waaye ginnaaw gi lañu xalaat ni hee hee tey rekk nag la caaf di xëm de ndax gaa yi bis buñ demee Éthiopie ñoom xamoon nañ ne Éthiopie ñu ëppoon doole waa Makka ak arab yi fuuf ndax foofu moom moo doon l'empire d'Abyssinie la woon muy buurub Éthiopie nga xam ne ku ñu xamoon la amoon doole léegi nag waa Makka ne hee kon de ñuy def ay way ñii daw ji làqu yi daw fa nekk ci néew ju doole jullit yi nañu def le tout nañu fexe dem yónnee ay nit ñoo xamante ne nii ñu xam diplomatie nag xam li nga xamante ni nii noonu la ñuy waxe kilifa yi bu ko defee bu ñu demee ñu daal di leen di indiwaat fii ci màkk bu ko defee ñu leen di yokk di leen duma fii ba léegi di leen fi téye fii di leen fi mbugal ak ndugam te loolu moo gën a wóor ndax bés bu ñu convaincre buurub Égypte de Éthiopie ba mu tuub de yi kon de problème dina am waaye waaye puissance bu toll noonu réew mu amee doole noonu de bés bu duggee ci diine jii ñun waa Makka moom taxatul ñuy wax moom du xamoon nañu Éthiopie ni mu amee woon doole ca temps Abraha gaayoo yële léegi nag ci lañuy yónni woon ko mel ni ñoom Seydina Amr ibn al-As ak mbokkam ya am nañu ne ñaar lañu am ñu ne benn la waaye loolu taxu ñoo jóg loolu leeraloon nañ ko ci giyaatal walillaahi alhamdu wal minna ci siira bi ba ñu fa agsee ci jataay yi nga xamante ne nii dañ koo sampoon ngir lan di waxtaane li nga xam ne mooy dunduk salawaatullahi wa salaamuhu alayhi léegi nag bi nga xamante ne nii mooy ci lañu dem léegi nag ñëw muy ama ki ki nga xamante ne mooy Umaara moo male àndoon ak am Amr ibn al-As radiyallahu ñu ñëw nag yóbbaale waa Makka ne leen nag a foog ngeen huile nag mbir yi mooy dem ci buurub Égypte noonu ñoo Éthiopie rek déet yóbbaale leen cadeau ndax Amr ibn ku xamoon diplomatie la moom mu daal di yóbbaale ay cadeau surtout ay der nga xam ne dañ ko doon soxla yoo xam ne waa Makka ak nañ leen xameek seen géléem yéeg ak yi nga xam ne lañ doon lot di ko rendi foofu la ca Kaaba ga nga xam ne dañoo nekkoon commerce de la peau peau animal yi muy der yi dañ ko doon def bu baax waa Makka jël ci lu bari Seydina dina ibn al-As temps yooyu gëmul dara temps yooyu ci waa Quraysh la bokkoon daal di dem yóbbu kado ya ba nga xam ne nag ci la ñëw foofu la Éthiopie ni mu def moo mu daal di gis batariqa yi mooy les conseillers ñi nga xamante ni nii ñoom ñoom ñoo yor wàllu li nga xam ne conseil politique Najashi yi muy indi la Négus nekkoon buurub eh, eh, Abyssinie di Éthiopie daal di xool ak ñoom wax ak ñoom nag ngir nag daal di leen jox ay cadeau ba pare nag ne leen daa am lu ñu tax a jóg bu ngeen ñu gisee man Amr ni ngeen ma xam ne ndax ñoom xamoon nañ ko taxaritu buur bi la woon muy Négus bi di an Najashi yi mu ñëw wax ak gaayam yi nag ñi ko gën a jege conseil yi jox leen ay cadeau nag da nag dañoo bëgg nag bés bu ñëwee ba buur bi ak yiir ñu bañ wax ko li ñu bëgg rek yéen ngeen jóg ne buur bi waaw wax na dëgg yi génn leen ñii fi ñëw daw si làqu ñoom ñii ñoo leen gën a xam te seenum réew lañ jóge kon delloo leen leen léegi nag bi nga xam ne loolu lañu def mu ñëw nag bés bi leen buur bi joxe audience ñoom am rum nu daal di leen wo mu ñool di ñëw wax comme li mu wax daal ñi nga xam ne ñooy conseillers yi dagg buur yi léegi nag bi nga xam ne buur bi ci la leen dégloo daay dagg yi nag ne ko waaw wax nañ dëgg kon génn leen leen ci dëkk bi daal di leen leen booleek ñoom delloo waat leen buur bi mer ne leen yéen da ngeen a yaakaar ne diw day ñëw wax rek ma daal di koy gëm noonu te du ma déglu ñi muy tuumaal est ce que ñoom liñ leen di wax naan ñoom ñoo yàq yàq yu mag yi fa ñu jóge loolu dëgg am demewul noonu mu woolu leen nag léegi nag foofu nag la problème am de waxoon naa la gaa yi gis nga depuis la ba mu fi waxee Seydina Muusa nañu daje comme niñ ko gise woon ci suuratu Taaha boo bële nga xamante ne nii ba mu kuttusee daal di sooyi bépp boobu nag gaa yi dootuñu ko def lulut dajale koo xam ne xam nañ ne xam na xam-xam tax te diineem ji jaral na ko dara ci débat du ko def lu dul lan laa la waxoon wala ñu tarxiis fii nii dañoo tarxiis waa waa Makka bëgguñu woon ñoom am rek na as mukk di dajeeg jullit ñi ci debaa no waaye comme que buurub Éthiopie bi nga xam ne moo leen moo leen accueillir ci moom lañ ñëw ngir mu delloo leen moom moo ne duma leen ko delloo lu dul ñoom ñu ñëw wax ma dégg léegi nag ci noonu ci la woolu benn mbooloo ci wooleen ñoom ñépp ndax bariwuñu woon ñu daal di ñëw bi nga xam nag ci la ñu ñëw seydina jaafar ibn abi taalib radiallahu anhu yaay ummu salama ci ñoom la bokkoon bokkoon na ci jigéen ñi nga xamante ne nii moom demoon na temps yu nag abu salama moo doon boroom këram boobu yonent bi alayhi salaatu wassalaam dencagu ko radiallahu taala anhuma wa ardaahuma nee na Seydina Jaafar ne leen bu ñu demee ci buur bi bàyyi leen man maay wax may leen ma man ma wax bu kenn wax bàyyi leen rek man may wax dañ demee nag Amru ibn al-As gis leen nag ndax saa gaa yaa ngi nii de ñii ñoo yées ñépp léegi nag wax fay waxam ba toog buur bi nag ñii de lii lañu wax ne yéen a def lii seenum réew léegi nag dama leen doon laaj est-ce que ñoom li ñu wax noonu la ci la jóge Seydina Jaafar radiyallahu anhu def discours am bu siiw ba inna kunna qawman ahla jahiliya ba ni nga xamante ne nii noonu la jeexee mooy discours am bu siiw ba ta solo mu ne dëgg-dëgg ñun de dañoo nekkoon ay nit ñoo xamante ne nii mooy ay nit lañ yoo xam ne ci griir lañ ne woon voilà dañ doon ku man sa moroom duma di lekk li nga xam ne mooy médd di def lu nekk di di di sëy ku la neex di def lu la neex ba suñu boroom yónnee ñu koo xamante ne nii yonent boo xam ne ci ñun la bokk xam nañu ko xam nañ askanam xam nañ teddaangeem mu daal di ñuy woo ngir ñu jaamu borom bi kese bàyyi li nga xam ne moom la suñu bàyyeeg suñu maam yi newe woon ci jaamu ay xërëm ak yooyu léegi nag bi mu waxee loolu bon débat bi commencé Amr ibn al-As xam ne é caafa ngay xëm de léegi nag moom mi waa Makka yónni woon mu ne buur bi buur bi ne ko gaa yi nii non lii mu wax nii bon waaye moom mu ngi wax nag gis nga buur bi dem ba nara ne kon nag ñii loolu lañ def kon kay ñii lii ban problème a ci nekk bëgg leen a bàyyi mu ne ko buur bi mu ne ko yaa Najashi son Altesse yow buur bi baal ñii am na loo xamul ci ñoom gis nga Seydina Isa mi nga gëm ñoom ñii lu garaaw la ñuy wax ci moom buur bi ne leen ngeen ne lu garaaw lan ne léegi yéen lan ngeen di wax Seydina Jaafar radiyallahu anhu ne ñun de duñ la wax lu dul li nga xamante ne nii moom la suñu yonent daal di wax ci mbiru Seydina Seydina Isa alayhi salaatu wassalaam mu ne ko analan la wax mu ne li mu wax waxu ko fenn lu dul li mu xam ne alquran yi mu indi moom mooy li nga xam ne moo ko leeral mu ba Najaashi yi na ko jàngal mu dégg Seydina Jaafar ne a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim mu ne wadkur fil kitaabi maryam id intabadat min ahliha makaanan sharqiya fattaxadat min duunihim xijaaba fa arsalnaa ilayha ruuxanaa fa tamathala laha basharan sawiya ba ni laaya yi jeexe yi nettali ni nga xam ne noonu la seydinaa Isaa alayhi salaam noonu la juddoo muy laaya yiñ gisoon ci jataay yi ñu génn léegi Sayyid an-Najaashi yi bu mu déggee Sayyidina Jaafar di jàng ba daaneel rongo ñi di tuuru nag ba lex yu tooy xepp mu ne ko yéen de lii seen yonent bi indi ak li Sayyidina Isaa indi moom amul benn différence benn la léegi nag mu tourné na ko yaa Amr kantaa yow sama xarit bi te dëkk Makka ñëwul ngir ma jox lu ñuy expulsé leen génn leen jox leen leen na la leer ne ñii moom xaw ma ñande waaye boo ma joxoon loo ma mënoon di jox ci alal it ci montagne woor du ma leen ko jox mukk ne leen antum suyumun oh, yéen nag yéen kantaa yéen jànfar ak yéen jullit ñi nekk ngeen ci liberté fii ci sama réew te nag picc moo xam ne piccu musiba la du leen du fi dalde du leen laal noonu la leen libéré nga gis ne Seydina jaafar fan la jaar bu xamul woon lii